أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ الحجة العلم أبو زكريا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 waan abi saciidin alxudriyi radiya allahu anhu an annabiyi sala allahu alayhi wasallam annahu qaal ihtajjat aljannatu wannaar faqaalat annaaru fiya aljabbaaruna walmutakabbiruun wa qaalat aljannatu fiya ducafaa'u annaas fiya ducafaa'u annaasi wa masaakiinuhum faqada allahu baynahuma annaki aljannatu rahmati arhamu biki man ashaa wa annaki annaaru azaabi uazzibu biki man ashaa wa likilaykumaa alayya mil'uhaa rawaahu albuxaari rawaahu muslim rahimahu allahu taala kon al imaamu al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala li ma wax sànq nag du lapsus rawaahu al-Buxaari c'est lapsus voilà dinaa wax lu tax mu ne waana kon ci détail bi ñu génn ci euh, garab gi numéro 32 ci toolu nit ñi sell radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum muy buntu bi wax gëneelu fanweer ak ñaar. wala garab fanweer ak ñaar ci toolu ñu sell ñu radiyallahu anhu wa ja'alana allahu minhum amin ci suñu jotaay bii ñu gën di wax ci ngëneelu way ñàkki way jullit ñi way ñi nga xam ne ñooy way doyadi ñi ñi ngaay doyadil waaye ñu wàcc seen bopp ngir yàlla ngëneelu ñoo ñële ak ñi nga xam ne ñoom gisuñu seen bopp ci dara lépp dañuy xam ne borom bi mooy def te mooy feeñal li mu bëgg mu feeñ waaw ndax moom kulla yawmin huwa fi sha'n waaw moom bés bu nekk mu ngi ci mbir mu nekk ay mbir yoo xam ne da koy feeñal ay mbir la yu muy feeñal du ay mbir yoo xamante ne nii eh, yu muy tàmbali la kon nag mu ne eh, gisoon nañu xadis bi ñu génnoon ci xadis numéro deux cent cinquante trois ñaar téeméer ak juróom fukk ñett mu doon xadis sayna abul abbas sahl ibn sa'd mim ne marra rajulun ala nabi sallallahu alayhi wa fa qaala tey insha allahu taala ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis deux cent cinquante quatre ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeent mu ne waa nabi Sa'idin al-Khudri mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci Seydina wa Mawlana Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne ihtajjati naar ihtajjati naar mu ne sawara sawara dafa ihtajjat yara mooy mooy dañu am benn waxtaan voilà bokkul ak buñ naan xuloo du xuloo de xuloo mooy ñoo xamante ne daanaka seeni argumentation du dëgër ku nekk mer ngay waxe ñii nag du loolu waaw ajjana ajjana ak sawara ñoom ñaar ñoo doon waxtaan ne ma hë ana la ajjana ak sawara ñoo doon waxtaan di discuter ku nekk di waxtaan di wax extajan mooy ku nekk dangay wax li nga xam ne jagle bi yoo am bu keneen ci amul man kat borom bi jagleel na ma lii te yow mii defalu la ko par exemple waaw borom bee ma defal xéewal sàngam te yow defalu la ko loolee ah mooy ihtajat ku nekk di wax li nga xam ne moom nga wéetoo lu la borom bi jagleel te defalu ko ki ci des aljannatu aljana wan ak sawara mu ne fa qaalati naaru sawara nag ne sawara ne àjjana ne ko fii yal jabbaaruun ne ko fii ci man ci man hein al jabbaaruuna ñi nga xam ne ñooy rëy rëylukat yi ci sama biir lañuy nekk man sawar ëllëg mooy di ponkal ponkal lu di noot nit ñi ci tooñaange di leen jaay ne maa leen ëpp doole wan naa leen ko ci maa tey bu ngeen ma nee ñëw leen ngeen seet mu ne ñooñu safara ne ñooñu ci sama biir la ñuy nekk wal mutakabbiruuna ak ñiy rëy rëylu waaw jaam moom mënula rëy jaam du rëy de waaw day rëy rëylu kese waaye mënula rëy <laughs> day rëy rëylu dong waaye mënula rëy de ndax borom bi mooy alkabirul mutaal mooy ki rëy ku dut moom rek rëyoo da rëy boo la ngay def rëy rëylu la tudd moo tax kenn du la sawaay daa rëy ah dañ naan non sawaay day rëy rëylu parce que manu la nekk ku rëy waaw waaye nag mu ngi jañanteeg boromam tabaaraka wa taala di jéem a jamaña jañanteeg boromam ci loo xamante ne bokk ko kenn moo tax it koy naq ci mbugal mu yées waajoo ja nga xam ne loolu mooy doxaniilam waaw léegi nag bi nga xamante ne nii nag noonu la deme loolu la sa war a wax wa qaalatil jannatu aljana daal di koy tontu nag ne ko ah man nag am naa loo xamante ne nii amoo ko mooy ndax fiya ci sama biir man aljana du'afa un-nas waaw mooy ñi nga xam ne dañoo wàcce dañoo suufe ci nit ñi waaye dañoo wàcce seen bopp bul fàtte hadis bi ñu jóge woon ne la finalement sax loolu mooy li gën a dëgër bi njëkk a gis ci bunt bii bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax mooy hadisu Seydina Haarisa ibn Wahb numéro deux cent cinquante deux ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar juróom fukk ak ñaar bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ala bi ahlil janna kullu da'ifin mutada'afin wala mutada'ifin law aqsama ala allahi la abarrah waaw ndax du ma leen xabaare waa aljana képp koo xam ne ku feebal la di wàcce boppam suufeel boppam di toroxlulul te boroomam tax wax naa la bu dee loolu ñépp lii mooy waa aljana amul ñu naan ñenn ñi la ñeneen ñi nag ñeneen lañ mel déedéet boo ko firéewee noonu moom mooy waa aljana nii lañ mel ndax ku toroxluwul wàcce woo sa bopp ngir sa kanamu boroom xam ne yow laysa laka al hawla wala al quwwa waaye lillahi tabaaraka wa taala doo jullit waaw te jullit bi mooy d'accord ne xam pexe kattan ngir xëcc njariñ ak jañ lor yàllaa ko am du moom loolu mooy tawxiid bi te ku amul tawxiid gu baax doo jullit wala doo dugg ci li nga xam ne zumratul mu'minin wal muslimin waaw léegi nag mooy noonu la hadith yi c'est la même chose dëgg la boo demee ci sorah yi après bon sax duñ ci ñëw parce que pour gagner du temps dañuy jàll mooy ñoom lu bari dañuy koy firé comme liñ njëkkoon a wax waa ñi faible gars yi leen néewal doole dëgg la ñu ngi ci biir waaye dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne seen xol noonu la mel waaw même bu leen yàlla dénkoon lépp luy trésor àddina seen xol noonu la mel ñoom du'afa amama rabbihim waaw ndax xam nañ ne borom bi ne yaa ayyuha an-naas antumul fuqara antumul fuqara ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamid waaw ñoom loolu luñ gëm borom bi ne yaa ayyuha an-naas eh, yéen nit ñi antumul fuqara ila allah yéen a soxlaal yàlla yéen a yi ñàkk jëm ci yàlla ngir mu fajal leen seen ñàkk googu si noo du ngeen am dara antumul fuqara yéenay al muhtajina ila rabbikum yéenay ñi soxlaal seen borom ku yàlla rek soxlaal nga yàlla waaw ku dut yi yàlla soxlaal nga yàlla min malakin aw nabiyin aw waliyin aw gayrihim moo xam malaaka la yonent la waliyu la ak ñeneen ñépp ñu ci des ñépp soxlaal yàlla te nag wallaahu huwal ghani yàlla nag mooy ci nga xam ne soxlawul kenn ci mbindeef yi alhamid te mooy ci sant lu jiitu boppam waaw bu leen yaakaar ne seen nekk fi daa am lu mu koy yokk wala seen ñàkk koo jaamu daa am lu mu koy wàññi mukk borom bi nii la bëgg àddina bi di demee nii mu yónni ay yonent ngir ñuy leeral nit ñi seen seen seen seen diine waaye il n'était pas obligé de waaw parce que moom kenn du ko obligé ci dara kenn du ko forcer ci dara mooy al-wahidul qahhar mooy keppaacool li mooy kenn ki nga xam ne moo noot ñépp te ay nammaa li mu namm kese mooy dox li mu nammul du dox fa'alun te aji jëfaakoon la li yurid li mu namm dong waaw te nee na jaam yépp wa ma tashaauna illa an yasha allah du am benn lu ngeen di bëgg lu dul daa fekk waroon bi bëggoon ko pour yéen lu njëkk dogaloon ko ci yéen sinon loolu manu la nekk waaw kay moo tax safara ne man kon bare woon nañ ci safara aljana ne wa qalat al jannatu fiha du'afa an man nag ci sama biir man aljana ñi nga xam ne ñoom lañ ñoo ñu doyadi ci nit ñi waaw mooy li ñu wax sànq du ñu yëkkati seen bopp dañuy wàcc seen bopp ngir yàlla waaw xam ne borom bi mooy def à travers ñoom du ñoom ñoom ay complement d'objet direct lañu mais du ñuy sujet yame mooy jëf yi day day day jaar ci ñoom waaye du ñoom ñoo waral jëf yi waaye ci waral jëf yi kenn la muy Allah ndax la Seydina Ibrahim waxoon alayhi salaam wallahu xalaqakum wa ma ta'malun yëg leen ne yàlla moo leen bind moo bind tamit li ngeen di def <laughs> waaw <laughs> lépp loo def yàllaa ko bindoon ba pare xayran kaana am ghayra waaw moo xam dëgg la lu baax la wala lu wuteeg dëgg la lépp ci namm-namm borom bi lay xewe ak décret kon nag sawara ne no àjjana ne man nag ci man la ak du'afa an-nas ñi wàcc seen bopp ci nit ñi masaa wa moom ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy laaj ñooy bu dee ci biti yi dañ naan ñooy pauvres yi way ñàkk ñi waaye mooy ñi nga xam ne xam nañ ne maskana ci lañ ne waaw di fëgg taxaw ci seen buntu borom di ko fëgg xam ne ñoom ci maskana lañ ne ñoom ay masaakin lañ amaama babir rabbi al ah, ah, ah dul ataaya borom maye yu kawe yi ndax kat buur buñ la fiy dégg eh, tudd bu nekk <laughs> wa aghlaqatil muluku abwaabaha wa qaama alayha hujjabuha <laughs> keroog <laughs> da ngay dégg léeg-léeg yenn imaam yi di ñaan lool bu ñuy tëj koor gi keroog baa ngi dégg al cheikh al imaam al imaam euh, Muhammad al Muhaysini ci ñaanam ya euh, hafidahu llahu taala muy wax loolu <laughs> ah naan borom bi ñun de ñëw nañ waaqifuuna bi ba ci ci sa bunt waaw di soxla nga dimbali ñu ndax kat <laughs> muluki moom kantaa muluki moom buur yi qad aghlaqatil muluku abwaabaha buur yi moom kantaa ñoom buur yi nga jox affaire àddina yii ñii buur yi àddina yii tëj nañ seen buntu yi ah contre ñu naa ah, wëlif ñu ah ma ne kay dama koo déglu ay rey jàpp ma ne non buur yi kay yemuñ sax ci tëj buntu yi kese mais dane wa qaama ala abwaabiha hujjatuha seen semblee ak seen gaay yi nga xam ne ñoo koy ñooy gérer affaire tey garder feen forteresse yi ndax mbiru àddina taxaw nañ te buntu yo ma ne loolu mooy vigile ak ñi nga xam ne mooy CRS yeeg eh, garde présidentielle yi nga xam ne ca lañ leen di teg ñu yor fusil yi ku jege rek ñu daal di lay dóor bal tël <laughs> waaw ndax trésor du président la fii bu ko kenn jege wa qaama ala abwaabiha wa qaama alayha hujjabuha waaw <laughs> ma lool kay yemuñu ma léegi buur jamono ñu ci bari en fait dañoo yemul sax ci yor ñoom alal ji ji nga xam ne ñoom moom lañ yee mais dañuy yor li ñu yor ba pare nangu waa askan wi li ñu yor ba pare téye jël ay ñoo xam ne ci justice bi ci armerie ci police bi gendarmerie fépp ñoo xam ne nag ñoo pare képp ku pare naan lii jaaduwul ñu damm sa làmme dagg sa làmme damm sa baat dagg sa loos dugal la nungu siin boo dox dox loo fa ngay jaare périr daal di fayal kenn du <laughs> loolu la ma xalaat loo ma ne <laughs> Cheikh al-Muhaysini Muhammad al-Muhaysini hafidahullah al imam hmm? eh, Allah <laughs> kon nag kon waa ajjana ne tey defuñ niñ doon def de lire affaire ba pare dóoruñu la am mais nañ ko nañ continuer noonu rek kon mu ne ajjana ajjana eh, eh, ne man nag kon ñu ñàkk ñi ci nit ñi mooy bu ko jàppee ñàkk xaalis kese ba am nañu ñàkk xaalis ñoo xamante ne nii sawara lañ jëm waxoon nañ la keroog yonent bi saa saa nee na bokk na ñu yà yàlla bokk na yàlla gën a koo xam ne amul dara ab faqiir la pare di rëy rëylu mutakabbir waaw te ñaata pauvre gis du ñuy jullit du ay yéefar bu ñu dem sax àjjana jamais parce que yonent bi yonent yàlla Isa wax na ko. wax na ko chrétiens yi mu leer nañ ne leen na xam ne an na ken lañ kii nu mu tudda ni man ashraka billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu an-naar te suuratul maa'ida képp koo xam ne dafa bokkaale yàlla na la leer ne yow moom xaw ma kan bi xaraamal na sa yaram àjjana non non non xaw lu waay di muusa ko mucci dara ci manu waaw moo taxoon yeneen ci balay saar salaam ne woon xam leen ne lan tadxu lan yadxula aljannata illa nafsun mu'mina waaw yëg leen ne kenn du dugg ajjana lu dul bakkan boo xamante ne nii eh, eh, bakkan la boo xam ne bu gëm yàlla innahu man yushrik aw man ashraka billah innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar voilà loolu la Seydina Isa waxoon alayhi salaam yeneen ci waaye saab saab ne woon yëg leen ne du dugg àjjana dul bakkan bu gëm yàlla kon ñii mooy du'afa biñ biñ tekki woon final te jeexitalu xadiis bi ñu la njëkk a wax nañ ko firee woon te al imaam imaamul a'imma ibn Xuzayma rahimahullah tekkee woon ko noonu ak ñu mel ni ñoom loolu mooy li gën a dëgër ci xadiis bi wallahu ta'ala a'lam kon lii la àjjana wax sawara ne ko man nag ah way ñi faible ja xam nga dañoo ña dañoo amuñu kàttan amuñu man-man amuñu sañ-sañ ci nit ñi wa masaakinihum te nekk ñoo xam ne dañuy ñaan kese di tàllal seen loxo kese di kemande kese waaye seen borom way ñàkk ñoon miskin yooyee ñooñu ñoom ñoom mooy ñoo may remplir ñooy nekk ci man ku nekk wax nga li nga wax fa qada allahu baynahuma yàlla nag ñëw àtte seen diggante yàlla mi leen bind ñëw nag di wax ak ñoom di leen àtte gis na aj safara wax na ajjana wax na borom bi ne innakil jannatu ne ko yow aljana rahmati yaay sama yërmande mooy mooy manifestation yërmande yàlla mais du yërmande yàlla moo palpable mooy ajjana dëgg-dëgg loolu mooy yërmande yàlla leneen du yërmande yàlla non mooy yërmande yàlla borom bi da koy manifester foofu moo tax ñu naan daaru karaamate daaru rahmate mooy kërug yërmandeem dëgërug ba muy terale ña ko jaamu woon mu ne ko yow àjjana yow lool nga yaay sa ba kërug ah kërug teraanga kërug kërug gi nga xamante ne nii eh, mooy rahmat yi sama yërmande bi bika man asha damay lay damay yërëm di la fi dugal di fi dugal man asha ku loolu la wax aljana mu ne wa annaki naaru kantaa yow sawara kantaa yow sawara yow nag azabi yaay sama mbugal yaay manifestation sama mbugal wa azibu biki man asha fii ay mbugale képp koo xam ne ku ma soob la waaw wali kilaykuma alayya min uha te yéen ñaar ku ci nekk ci yéen ñaar warlool naa yàlla mi dara warlu warlu mooy dara nekkul wax nañ ko sànk Allah n'est pas obligé ah. yàlla kenn du ko forcer ci dara naan il faut mu def yi déedéet mu ne ku nekk ci yéen ñaan nag warlul naa ko ne dinaa ko feesal waaw moo tax ca laaya ba yawma yaqulu li jahannama hal imtalaat wa taqulu hal min mazid te suuratu qaaf bés ba borom daan sawara ndax fees nga sawara daan ko boo amee loo ma doon li ma jël waaw dañ ciy sotti nit ñeeg jinne yi safara si takoy takaadu tamayyazu min al-ghayri kullama ulqiya fiha alam ya'tikum nadhir la sa malaaka yi dañuy jël nit ñi di sotti biir safara xërëb ay mboolooy mbooloo nga dégg safara benn bruit bu rëy mer ku ñu sotti rek garñeew safara yi ni ni ñi ñu door dugal nii yéen nii yéen xanaa am yonent nit ko leen woon ku leen doon xupp gis ngeen safara ni mel lan ngeen di xoole bu fi dugg si xaalu balaa ah, ah, kay waaw qad jaa'anaa nadhiirun de waaw wóor na yàlla laa wax ab xuppaatekat dikkaloon la waaye fa kaddam naa ni weddi woon wa qulnaa maa nazzala Allaahu min shay' yàlla wàccaw tus arrêté on est fii àddina lañ nekkee naan ni yàlla yi ça n'existe pas loolu lañ doon wax loolu lañ doon wax voilà loolu lañ doon wax kon yo suñu boroom ne ku ci nekk ci yéen ñaar waral naa leen feesal leen feesal safara nag day fees ba gaay mooy day xat ajjana nag ak feesam du du du du du raj raj loo ah, ñu naan immeuble fees na voilà manque de logement les lois Dalo ay droit au logement opposable am yooyu léegi ñuy entasser nit ñi comme des sardines ci ay néeg ay kër ay yooyu déedéet mu ko aljana ka fa gën a tuuti le dix fois wu suuf si lay am <laughs> gis waxuma suuf si ñu naan la France ak le Sénégal ah ah non ay Afrique ki kii mooy le globe terrestre gis nga suuf si yépp continent yépp ndox yi ci nekk géej yépp ñu ne la Japon Sénégal Amérique fépp Norvège fépp lépp luy suuf rek fu ñu nekk nit ñi di dund ki dina tuutile yawmal qiyaam yonent bi saa saa nee na àjjana dix fois wu suuf si lay am moom kese foog nga foog ne raj raj loolu lu toll la terre mooy lu gox bi yépp planétaire moom benn nit yi moom ki ko mooy ci gën a tuuti ah kooku mooy ci gën a waaw waaw diis la ci am kon kooku bu la borom bi nee dama koy feesal du feesal rek rek yoo ah mooy kër yooyu moo tax yéefar yi moo tax mu ne yawmu taxaabun waaw ndax bakkan bu borom bi bind defal na la kër aljana waaw tilka al jannatu allati nurisu min ibadina man kaana taqiya keroog dama ne mooy al jannatu al mawrusa am na ñoo xamante ne nii comme que gaamuñ yàlla moo tax bu keroogee muy metti ci ñoom kër dañu leen di wan fañ amoon kër àjjana ne leen fee yéen a ko moomoon bu doon ne jaamu woon ngeen seen boroom waaye nag defu ngeen ko defu ngeen ko moo tax ñoom dañoo weccoo weccoo boo xam ne pertange la moo tax borom bi tudd ko yow mu taxaabon waaw ñoom ñu jël soppee ñoom mooy ñi nga xam ne qad ba'u nurahum bid-duja waaw ñoo jël seen leer weccoo ko ak lëndëm muy lëndëmu kéefër leerul islam weeru wéetal yàlla jaamu seen borom tey sori ay tereem tey lamboo ay digalam ñoom ñu jënd ko lan ak kéefër ba li leen tiiral daal fekk leen ci kooku kay ñooy ñi perte dëgg-dëgg waaw kon nag gaa yooyu noonu ajjana jooju ñooñu dañ leen di won seeni kër waaye nag comme que defuñ fi dara ñu jox ko ñi nga xamante ne ñooy way ngëm yàlla yi waaw ñu jox ko way ngëm yàlla yi nga xam ne ñoom doon nañ jaamu rabbahum azza wa jall waaw noor amu ne tilka al jannatu min ibadina man kana taqiya borom bee koy donnaloo képp koo xam ne ku ragal yàlla la ku ragalul yàlla doo fa am cir waaw kon nag mu ne wali kilaykuma alayya mil'uha ku nekk ci yéen nag man mii seen borom mi nga xam ne dara warul maa warloo feesal leen <laughs> léegi kon mooy loolu mooy ñoom ñépp waaw waaw ajjana moom da ngay nekk foo xam ne wax nañ la kon bu dee ci gën tuuti la mooy am loolu lan ngay xalaat kon ki nga xam ne sax mooy moo ko féete kaw tuuti lan ngay xalaat léegi ñu borom ahfaabu darajaatil ula kon ñooñu raj raj loolu alors que safara ak raj raj loola foo jaar jiini jiit yeeg scorpion yeeg jaan yeeg ak euh, zakkum jeeg xompelaa yeeg ndox mu tàng meeg sawara seeg seddaay bu tar beeg lépp ngay escanté waaw lépp ba lay escanté sa waay waaw mu ngi noonu ngay jekki boo naree kii malaaka yi fëgg la mbolo de tël nga nga nga nga xalangu waaw kon nag mu ngi noonu loolu lépp wal iyaadu billaah léegi nag eh, eh, eh, léegi hadith bii nii hadith bi hadith bi xam nga al imaamul dane rawahu muslim sànq maa ngi juum naan rawahu euh, muttafaqun alayhi ma ne la du lapsus parce que en fait imaamul imaam muslim ni mu ko indee la dëgg la rawahu muslim imaam muslim moo ko soloo jële ko ci sayyidina abu sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa qad rawa al-hadith wal-hadith al-imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi lii nii moo tax lii nii nii li ñu gis nii kaddu yi imaam Ahmad moo ko solo moo ko solo wi nii kanta imaamu loolu muslim imaam muslim xam nga lu wax parce que xam nga lu tax sànq ma ne mu niru lapsus te du lapsus mooy naa la wax lu tax xoola al imaamu muslim ibn al hajjaj abul husayn rahimahullahu ta'ala ci kitaabul jannati wa sifati na'imiha wa ahliha téere bi wax aljana ak melale xéewalu aljana ya ak waa aljana baabu buntu bi nga xam ne moom la surraax yi def annaaru kanta safara moom yadxuluhal jabbaaru ñii réy réylu réy réylu ci lan ba ne duñ jaamu seen borom ñoom moom dépassé nañ fu ñu jaamoo yàlla di bokkaalekat yi ak réy réy mooy mooy kuñ naan yàlla lañ jàpp ne loolu rien que nga naan leen jaamu leen yàlla loolu façon yabaate la waa ñooñu ñooy yéeféer yi moo tax ñoom ñooy dëkke safara kon ñooñu la ñooñu ñoom ñooy waa sawar léegi nag lii la commencé xoola ni mu ëndee mu ne haddathana Muhammad ibn Rafi lii du ñu wax bi hadith bi ñu toppatoo bi ñu bi ñu soxlaal kese la ñuy wax mooy bu Seydina Abu Sa'id al-Khudri léegi xoola mu ne haddathana moo du ñu wax ruwaat yi ñi nekk ci càllale bi ñooy ñan ak ñan loolu bon boo ko dégg tur bi noonu rek baax na ñen yàgg nañ leen a gis mu ne haddathana Muhammad ibn Rafi mu ne ku ñu nettali mooy Muhammad ibn Rafi qaala mu ne haddathana Abdurrazzaq mu ne ki ñu nettali ñun mooy ah, Muhammad ibn Rafi mooy Abdurrazzaq qaala mu ne haddathana nettali nañu Ma'mar Ma'mar an Hammam ibn Munabbih mu Ma'mar jële ci Hammaam ibn Munabbih rahmatullah alayhi jamii'an qaala haaza maa haddathanaa Abu Hurayra radiyallahu anhu benn sahiifa la woon benn euh, carnet la woon boo xam ne ay hadiis yu jële ci Seydina Abu Hurayra la moom Hammaam ibn Munabbih rahmatullah alayhi mu ne haddasanaa ma lii bokk na ci li nga xam ne haadaa lii maa haddasanaa Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax noonu la ko doon soloowe danaan lii de comme que da koo bind moo tax mu ne fa zakara mu tudd ahadis ay hadis bokk na ca hadis yi nga xam ne moom la bind ca carnet boo Abu Hurayra mu moom mu noté ko moom Hammam jële ko Seydina Abu Hurayra mu jële ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadis bi mu tudd ay hadis yu bari wa qaala mu ne bokk wa qaala mu ne nag bokk minha bokk na ca yam ñu nettali ne Yonent bi sallallahu ko wax te mu nekk sama carnet bi man Hammam Rasulullah mu ne ndawul Yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na naaru waaw wal janna fa qaalat an-naaru uristu bil mutakabbiriin wal mutajabiriin wa qaalat al-jannatu famaa lii laa yadxulunii illaa du'afaa'u an-naasi wa saqatuhum wa ghirratuhum qaala allahu lil janna innamaa anti rahmatii arhamu biki man ashaa'u min cibaadii wa qaala linnaar innamaa anti cadaabii ucazzibu biki man ashaa'u min cibaadii wa likulli waahidatin minkumaa mil'uhaa waaw léegi lii la mooy ba mu jeex continuer ko léegi nag bi mu paree lii Muslim xam nga li imaam Abu Hurayra la wax alors que ñun hadith bi ñu am nii Seydina al imaam al Bukhari non imaam an-Nawawi dane waan abi Sa'id al-Khudri lii mu ngi ko jëlee ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu warda léegi nag bi mu andee lii imaam Muslim ci saafe la teg nag xadiisu Seydina Abu Saïd bi mu ne wa haddasanaa Usmaan ibn Abi Shayba voilà bii moo ñu soxal mooy suñu xadiis bi mu ne wa haddasanaa nettal nañ Usmaan ibn Abi Shayba di Usmaan ibn Muhammad ibn non Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim ndax magam bi non frère am bi petit frère am bi mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Bakr moo tudd Abdallah Usmaan moom Usmaan la tudd waaw moom laa doon ibn Abi Shayba Abu Bakr mooy bàyyi yonent bàyyi saab saab da ngay jël dëpp da jël Abdallah ibn Muhammad moom noonu la tudd mais dafa am grand frère magam ñoom ñëpp ay kàngam la ñoom sëriñu ñoom imaamul Bukhari la ñoom ñaar ñi ñoom imaam Muslim yi muy Usman ibn Abi Shayba Abu Shayba boobu mooy Muhammad ibn Ibrahim muy Usman ibn Abi Shayba muy Usman ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Kufi Abul Hasan rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Jarir mu ne ki ñu nettal mooy Jarir ibn Abdul Hamid ibn Jarir Abu Abdillah al-Kufi moom juge la woon al-Qaadi rahimahullahu ta'ala an al-A'mash moo ko jëlee ca al-A'mash de Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawlaahum moom itam al-Kufi rahmatullahi alayhim ah, da ngay gis ne hadis bi waa Kuufa lañ ah, an Abi Saalih Abi Saalih mi nag mooy Zakwaan as-Sammaan alhamdulilah az-Zayyaat ah moom madani la woon mais da doon dem seen dëkk yoo yële di fa dem di jaay ay diw moo tax ñaan ko as-Sammaan az-Zayyaat li jëm ci wàllu ay beurre ay affaire diw moom la doon moom ex export bu doon tay loolu la doon def <laughs> Abu Salih waaw leen nekk giñ doon de gis nga de xam-xamu yonent bi alayhi salaam doo tudd hadis lu dul li nga tudd Abu Salih kon mu ngi noonu waaw jàngale rek naan waa ji waaye boroom xam-xam moom jàpp gaa yi li nga ñeen ñu bari jàpp yow daal boo nekkee boroom xam-xam moom ci yalwaan kese nga war a dëkk mooy lépp looy am ay addiya war a doon ay gaa yi waay benn waay defal yàllaa jóge fee jox la déedéet da ngay yor sa activité waaw nekk un professeur de mathématiques te yaa fi gën a xam-xam-xamu diine waaw un professeur de biochimie waaw de biologie yaa gën a xam nit ñi ci sa gox ak man na sax ci àddina bi yëpp xam-xamu diine bii di xadiis ak alquran ak tafsir ak lépp ak ak fiqh ak li nga xam ne tawxiid ak lépp waaw loolu moo doon ama nga nekk un informaticien laa wax waaye kii dirige Atos bu la neexee <laughs> waaw ba pare yaa fi gën xam diine <laughs> waaw yoolu la te le ministre de l'intérieur mais yaa gën a xam diine loolu lépp mën a ne mais comme que dafa raar ñu koy gis léegi waaw loolu la parce que saa yi ni ñu mérité rek la ñu am façon njiit moom tel njiit tel peuple rek waaw waaw boo tax léegi nag ñu jàpp ne ku xam ku am ku kuy jàngale wala di toppatoo yëfu diine waroo am dara waaw dañ lay sarax kese nga yor sa daara jooju ngay jàngale kese nga war a amee dara alors que tous du loolu waaye man nga am daara ba pare am yeneeni activité moom mii Abu Salih import export loon def di jële ay diw di yóbbu Iraq ak foofale az-Zayyat ah waaw as-Samman az-Zayyat al-Madani rahimahullahu ta'ala muy Abu Salih ah, an Abi Sa'id moo ko jële ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu nan la Abu Sa'id tudd Sa'd ibn Malik ibn Shahid Malik Shahid la woon keroog Ibn Sinan Malik Ibn Sinan keroog Uhud lañ ko faat mooy baayu Seydina Abu Sa'id moo tax lu bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko doon woote naan ko Ibn Shahid doomu Shahid bi Allah rahmatu radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ihtajjatil jannatu wan naar lii la ci imaam Muslim Muslim rahimahullah mu ne fa dhakara nahwa hadith Abi Hurayra ila qawlihi wa likulaykumaa alayya mil'uhaa wa lam yadhkur maa ba'dahu min az-ziyaada mu ne hadith Seydina Abu Hurayra bi Euh, euh, hadiisu kii bi nu mu tudd euh, Seydina Abu Saïd bi mu ne mu tudd lu mel ne hadiis na Abu Hurayra bi ñu wax sànq te imaam Muslim ba fi nga xam ne fi lay wax wali kilaykuma alayya mil'uha mil'uha mil'uha te ku nekk ci yéen ñaar war na ma daal di koy feesal mu ne foofu la yem hadiis Seydina Abu Saïd bi te yokku ci li ñëw ci ginnaaw ndax après dafa ñëw mooy bi nga xamante ne nii ci la wax lool Euh, euh, te warlu naa ku nekk ci yéen naa mil oha mu léegi da hadis sayna Abu Hurayra bi dafay teg fa am man naaru fala tamtali u hatta yada'u tabaaraka wa ta'ala rijlahu mu ne safara moom du fees danaan rek comme ni ñu waxoon sànq suuratu Qaaf bi halim tala ci ndax fees nga safara mu naan bu ndax am nga loo ma dolli mu ne du fees noonu lay def borom bi di ci duy malaaka yi di duy mu naan boo ngeen amee lu ngeen ma dolli ba borom bi di ci teg ndëggu léegi nag ci la ñuy ci lay door a wax euh, euh, taqulu qat qat qat voilà mooy hasbi hasbi doy na ma doy na ma kon bu boobaa waaw mu ne bu boobaa ci lay loolu loolu nag la la ne loolu moom hadith sayna Abu Sa'id bi amu ci te am na ci hadith sayna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon lii en fait suñu lëkkalee ma bunt bi mooy ajjana lan la wax dana ñi may dugg man mooy ñi nga xamante ne ñooy ad-du'afa lëkkaale mooy àjjana dane man ñi nekk sama biir mooy doxa fa uyi ak masaakin ñi toroxlu ngir seen borom wàcc seen bopp ngir seen borom tey laaj duñu laaj kenn lu seen borom ñoom kese seen xol moom lañ koy wéer duñ ko wéer ci mbindeef am tawhid bu wóor gëm yàlla te loolu mooy mooy amatul muslimin ak woy gëm yàlla yi ñëpp waaw ñooñu noonu ñooñu ñoo may dëkk voilà kon loolu mooy ñooñ seen gëneel kon rëy na waaw fadlu daafatil muslimin kon mu ngi noonu léegi insha allahu taala ñu jàll ci hadith bi ci tees parce que boobu guddul hadith bi bala ñu jàll du dina ñëwaat hadith six cent quinze insha allahu taala ci téere bi